bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu deglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su seen rajo ci seen jotaay bi ñu tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bés bu jot ci waxtu bi dellu sunu ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall te war a nekk sunu ñaar fukkeelu daje ak juróom benn ñu nekkoon ci thème ñu jëm ci wàllu iid gi di waxtaane lu jëm ci asaka muddi koor yeeg waajal julli géeg yi ci aju démb bi ñu ñëkkati jotaay bi ñu ngi tolloon ci xuruju nisaa wa sibyaan xuruju nisaa wa sibyaan maanaam génn gu ñuy génne jigéen ñi ñu dem julli ji génne waale xale yi génne xale yi maanaam bëgg nañu bu bisu tabaski jotee góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeek ndaw ñi ñépp génn dem julli ji te noonu la ko sallallahu alayhi wa sallam daan defe te mooy sunu royukaay kon li muy tekk rek mooy nun tam buñ ko bëggee def na mu ko doon defe rek nan ko defe na ko doon defe buñ ci bëggee amee lam ca doon ame nañ ko defe na mu ko doon defe tey dañuy ñëw ci beneen tomb mooy tomb bi ñu tuddee mu xaalafatu mu xaalafatu tariq mooy li ëpp ci ahlul ilmi dañoo sopp kuy julli ji iid yoon wi nga deme wuuteeg yoon wi nga ñibbisee kuy julli ji iid yoon wi ngay deme wuuteeg yoon wi ngay ñibbisee waaw bul demee ci yoon wi ñibbisee ci baax na waaye lañ soppoon mooy nga deme ci yoon wi booy dëpp jaara ci yoon wale bul ca tayal bul ci def say analyse bul ko xeeb ginnaaw lu borom xam-xam yi sopp la am na lu muy jëriñ lislaam yow defal rek la jaareel ci yoon yi booy dem booy dëpp nga jaar ci weneen yoon ndax ay yëf yu baree bari yu ci aju moo xam imaam ji la moo xam maamoom la moo xam imaam la moo xam maamoom la waaw jaabir radiyallahu anhu daf ñu nettali jële ci yonent ba alayhi salaam mu ne kaana ida kaana yawmu iidin xaalafa tariq su bisu iid masaana ñëw xaalafa tariq xaalafa tariq mooy day deme ci yoon bi buy dëpp jaar ci yoon wi noonu daan def moom alayhi salaatu salaam hadis bi rawaahul Buxaari kon kii roy kii topp kii roy sunnaam yow tam booy dem jaaral ci yoon bi booy dëpp jaaral ci weneen yoon yoon wee gudd na bu mu tee nga jaar ca yoon wi gàtt na bu mu tee nga jaar ci ba tey ci bunt boobu jëlee nañ ci Abu Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent ba kaana isaa xaraja ilal iidi yarji'u fi xayri tariqi alladi xaraja fii su daan génn di julli ji daf daan ñibbisi jaar ci yoon woo xam ne bokkut ak yoon wam jaar ba muy dem hadis boobu it rawaahu ahmad wa muslim wa tirmizi waaw loolu dañ ko sopp dagan na nag nga jaar ci yoon wi bi ngay dem jaarat ci bi ngay dëpp ya juusu ya juusu fi tariqi wa ya juusu rujuu fi tariqi alladi zahaba fii loolu dagan na nga jaar ci yoon yi bi ngay dem jaar ci bi ngay dikk loolu dagan na ndax abu daawud ak xaakim ak buxaari yi nettal nañ ci tariix al bikr ibnu mubashir ne kuntu axdu ma ashaabi rasulillahi ila al musalla yawm al fitri wa yawm al adha fa nasluku batnan bathaan hatta naatiya al musalli fa sal fa nusalli maa rasulillah summa narji'u min batni bathaan ila buyutina wa isnaaduhu saalih nee na ñoom jamono yonent bi alayhi salaam daan lañ jaar ci yoon woowu dem ci jullikaay ba bu ñu départ jaar ci ñibbi kon loolu dagan na wala boog wér na waaw dagan na wala boog wér na waaye daal jaar ci yoon wi bi ngay dem jaar ca wacca des ba ngay dëpp woowu nag moo gënal diine ji moo gënal lislaam loolu kon ba tey ci julli gi iid mu ñëw ci waxtu salaatil iid wan waxtu lañuy ñuy julli iid waxtu salaatil iid wan waxtu lañuy ñuy julli iid waxtu wi mu ngi toll rekk irtifaau shams qadre thalaath thalaathati amtaar ila zawal boobu boobu montor amagul dañ ko daan natt ci bu jant bi génnee nga xool ci sa bët gis ne diggante suuf si ak fa jant ba toll mat na ñetti mètre ñu ne julli jot na foofu lay toll 9h22 9h30 foofu lay toll ci bi montor amee bi montor amul nag da ngay xool gis ne jant bi yë yëkkatiku na fee mu toll ak suuf si maanaam néeg yi toll na ni ñetti mètre ñu daan ne kon julli ko jot na ba baa ba baa midi et demi baa midi et foofu jullee rek baax na te moom mooy zawal zawal ñoom xaaji Abdul Aziz ture yàlla ko yàlla yokk wér tabarkàlla ci Fass Touré danañ ko natt ñoom tam ba xam ne zawalu bis sangam nangam la ci ay ci ay jéego walla waxtu sangam la kon heure boobu lañuy ñuy julli euh, julli iid day day waxtu woo xam ne nag waxtu wu am solo la ci wàllu manifestation soo gisee sallallahu alayhi wa sallam def ko ci waxtu wi manifestation yu bari boo seetloo sax nun suñu fête de l'indépendance bu ñu ko dee feete walla yeneen xew-xew yu mel noonu waxtu woowu def ci am solo muy waxtu yoor-yoor waxtu yoor-yoor waxtu woo xam ne 9h30 jot na timidi 30 jotagut diggante boobu lañ koy def diggante boobu yaatu na lool waaye daal am na jeexental boo laajee ñiy def ay manifestation waxtu woowu loolu lañ daan jàng ca jamono yonent bi alayhi salaatu salaam bu jant bi génnee lu toll ni guddaayu ñaari xeej mu julli korite bu dee tabaski nag moo daan gën a teel moo daan gën a teel li tax muy gën a teel moom tabaski ginnaaw nit ñi dañuy xëy woor bu teelee mooy ëpp yërmande ci ñoom lu tax korite di yeex ginnaaw nit ñi dañuy génne seen mudd ñu yeexal ko mooy gën ci ñoom waaw moo tax lislaam day bàyyi xel nit ñi bu baax a baax du gàlle lu kenn mënut waaw du gàlle lu kenn mënut mukk rabbana la tuaxisna la bi ngoog noonu lañ koy defee la euh, bu fekkee ayet la korite amul noddu amul liqaam kaana isantaha ilal musalla axasa fi salaa min xayri aadanin wala iqaam daawuñu ko noddal duñu ko liqaamal duñ wax assalaatu jaamia kon liy sunna mooy yooyu yëpp ñu bañ cee def dara ni ñuy def naan imaam ñëw na bismillah yooyu itam amu ci moom yooyu moom ñoo ko ci defal suñu bopp waaw imaam ñëw na bisimilah defar leen jataay jàkkaal leen nangam nangam déedéet yooyu yëpp amu ci moom daal imaam ba jiite sallallahu alayhi wa sallam su ma saan agsi ca barab ba rek di dugg direct ci julli ga waaw moo tax bisub korite julli googu amul noddu amul liqaam amul nodd amul lixaam day agsi rek julli loolu tam nu defe ko noonu loolay la gënal diine bañ caa yokk dara bañ caa wàññi dara bañ ko sappi bañ ko walbati ndax day taf day tax caf ko lam doon saf sap sappi wala dootu ko saf te loolu du ca gën daana julli kon julli gi iit du am nodd du am liqaam daana xutba ñaari daana xutba ñaari daana toog ci diggante bi xàjjalee ko ñaari xutba ya waaw daana xutba ñaari xutba xàjjalee ko ab jataay ci diggante ñaari xutba ya ngoog ma ñëw ci beneen tomb bi muy attakbiiru takbir mooy kàbbar yi nga xam ne moom lañuy def ci korite walla tabaski ginnaaw ñu ngi ci korite ci korite lu jiitu muy jàng ci rakka bu njëkk bi suma ma day am juróom ñaari kabbar ginnaaw kabbarub armal bi allahu akbar léeg-léeg yëkkati loxo yi léeg-léeg ñu wàcce ko di wax allahu akbar ba muy juróom-ñaari yoon ba'da takbiratul ihram soo del suwaatee nga def juróom-ñaari kàbbar bu bokkut takbiratul ihram su ne juróom-ñaari bu bokkut ak takbiratul ihram kon yaa ngi am bu ne juróomi kàbbar yu bokkut ak takbiratul ihram kon yaa ngi am juróom benn bu ne juróom ñaar ginnaaw takbiratul ihram yaa ngi am juróom-ñett ma raf'il yadayni ma kulli takbira te yëkkati loxo loolu Omar ak Abdullah ibn Omar ñoo ko nekk la yonent bi daan kàbbar kàbbar yi daf daan yëkkati loxo ya boole ca raf'ul yadayni ma kulli takbira ruwiya ruwiya dalika an Umar wa ibnihi e, Abdallah Abdillah Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi anna nabiyya kabbara fi iidi ithnatay ashrata takbira nee na yonente ba alayhi salaatu salaam da julli na iid kabbar ca fukki kabbar ak ñaar juróom-ñaar ca bu njëkk ba juróom ca bu mujj ba waaw wala mu xabla xablaha ba mu ñëwee ca place ba it naafila wut ba mu ñëwee ca place ba moom alayhi salaatu salaam naafila wut ba mu jullee ba noppi it dawalut waaw ba noppi dawalut avant muy julli dawalut maanaam dawalut tofalut dafa ñëw direct rek julli julli ga xutba ba ca digg ba mu toog jógaat xutba jóg ñibbi waaw jógaat xutba daal jóg ñibbi waaw sallallahu alayhi wa sallam la ko doon defe kon ca bu daan julli julli ga mooy kàbbar yooyu wa hadha al qawlu huwa arjahu al aqwaal wa ilayhi dhahaba aktharu ahli al ilmi min as-sahaba wa taabi'in wal a'imma waaw ngoog te mooy at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa xamsun fil axira ngoog mu ne ñu ñëw ci assalaatu qabla salaati al iidi wa maanaam ñëw ci place bi ñuy jullee iid di julli te jullee guñu ñëw ci place bi ñuy jullee iid di julli te jullee guñu lam yathbut anna li salaati al iidi sunna wala baadaha boo ci téere bi ñu wax fiqhu sunna li sayyid saabiq ca majalla bu njëkk ba wala tom bu njëkk ba xëtum ñetti téeméer ak benn day wax ne saxul euh, sunna suñuy jiital ci ci korite wala buñ jullee ba noppi rakkaa yuñ cay teg loolu saxut mu ne yonente ba alayhi salaam daawu ko def saxaaba ya daawuñu ko def buñ mësaan ak si jullikaay gi ña jiitu imaam dañuy toog xaar ko waaw bu imaam ñëwee ñu julli direct buñ sëlmalee déglu xutba bu xutba ba noppee ñu ñibbi waaw bu xutba ba noppee ñu ñibbi noonu lañ ko daan def waaye daawul am tafal wala yooyu bu fekkee nag dañuy jullee ci biir jumaa ji loola li ngay julli du du du dawal waaye da ngay def tahiyatul masjid ndax da nekk ci biir jumaa ji bu dee ci kuuru jumaa ji foofu amul tahiya kuuru jumaa ji walla ca ndànd fay-fay ga benn terrain wala yooyu foofu itam amul tahiyatul masjid ndax nekkoo ci biir masjid bi ibnu abbasin fóoreja radiyallahu anhu nee na xaraja rasulullahi yawma iidin fa salla rakaatayni lam yusalli qablahuma wala baadahuma rawahul jamaa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam génn na bisub korite dem ca barabu jullikaay ba ba mu àggee mu julli ñaari rakka julliwul lu jiitu ñaar rakka yooyu julliwul ginnaaw ñaar rakka yooyu ngoog ñu jëlewaat ba tey ci abdullahi ibnu umar radiyallahu anhuma annahu xaraja yowma ciidin falam yusalli qablaha wala bacdaha wa dakara anna annabiya faalahu wa dakara albuxaari an ibni abbas annahu kariha kuriha alsalaa wala kariha alsalaa qabla al iidi abdullah ibnu omar nee na génn na benn bis moom abdullah ibnu omar dem ci jullikaay ba julli korite waaye avant julli gi julliwul dara après julli gi julliwul dara ñu wax ko mu ne yonent ba alayhi salaam nii la defoon waaw Buxaari mi ngi indi ñu jële ci Ibn Abbas ñu ne loolu sax dañ koo sib ñëw ca barabu jullikaay ba bisu xiit nekkoo ci biir jumaa ji ba tahiyatul masjid war la xanaa nga ne ci kóor bi noonu rek nga ñëw di def ay naafila mu ne loolu dañ koo sib te kuy bëgg tuyaaba day moytu ci beet mu ñëw ci beneen tam bu am solo mooy man tasixu minhum salaatul iidi salaatul iidi mi ngi wér ci ay góor ay jigéen ay xale ñu tukki ñu tukki wut mbooloo benn benn kër ya jumaa ya garabi jullikaay jàkka ya ñu ñépp ku ci nekk julli gi it war la julli korité war na la yàlla ñu fi fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi koo xam ne kii julli gi daf ko raw maanaam dafa ñëw di julli si fekk ñu sëlmal danay am nu muy def day julli ñaar rakka al boo ba ci téeréem ba baabu isaa faat isaa faatahul iidu yusalli rakaatayn wa kadalika annisaau wa man fi l buyuti wal koo xam ne ki julli gi faat na la jullil ñaar rakk teyéer boo xam ne bii dafa amoon ngànt wala taximaan wala ñoom seen yooyu ba demul ca barabu jullikaay ba na julli ñaar rakk ak këram na julli ñaar rakk këram koo xam ne kii ngànte ko téye feebar wala ñoom seen yooyu wala mu tarde julli ga day julli ñaar rakk ak këram waaw yonent bi moo ne haasa iiduna ahlul islaam ne lii mooy sunu feet ñun waa lislaam kon ñëpp ko war a fonk ñëpp a ca war a julli-julli googu mu ne wa amara anas ibnu malik mawlaahum ibnu abi utba bi zaawiya fa jamaa ahlahu wa banihi wa salla salaati ahlil misri wa takbirihim nee na anas dafa joxe woon ndigal waaw ñi nga xam ne moo leen yilif surgaam yépp ñu dajale leen ca zaawiya ba ca barabu jàngukaay ba mu dajale njabootam gi yépp ak doomam yépp mu daal leen di jul jiite julli ñi nga xam ne noonu la ko jumaa ja di defe ak seeni kàbbar ikrama mu ne ahlu sawaadi yajtamicuuna fi fi l iidi yusalluuna rakaatayni kama yasnacu al imaam mu ne mbooloo it mën nañoo def loolu julli ñaar rakk rakk korite comme nik imaam di defe kon kum faat nun ngay def julli ñaari rakk tabaarkalla ma ñëw ci xutba xutbatul iidi Euh, xutbatul iid yi mooy message bi nga xam ni imaam yor na ko war koo wax ak mbooloo mi ginnaaw bi ñu jógee ci liggéey bi rëy bi ñuy wax koor dëgg ma liggéey bi rëy bu ñuy wax tabaski ak aj màkk waaw xutba bi sunna la déglu ko sunna la xutba bi sunna la déglu ko sunna la sallallahu alayhi wa su masaan génn ca iid ga korite ga mooy bu sëlmalee la muy njëkk a def mooy jàkkaarlook nit ñi wan naasu juluus ñépp toog kenn ku ne fam toogoon ca sàppe sa mu tooge nam tooge woon mu tiim leen fa yaisuhum mu waar leen ñoom ñépp bu leen waaree ba noppi dénk leen bu leen dénkee digal leen fa yaisuhum wa yusiihim wa ya'muruhum daana leen waar dénk leen digal leen ngoog su bëggaana yebal ci biir maanaam ci biir xutba bi su fekkee fan yi ñëw waroon naa yebal ay soldaar fenn mu wax ca mu wax ci tem booba mu ngoog bu fekkee bëgg naa digal nit ñi ñu fonk tool yi mu wax ko ca bu fekkee bëgg na digal kilifa yi ñus fonk mbay mi mu wax ko ca mu ngoog mu ngoog wa in kaan yuridu an yaqtaa ba'san aw ya'mur bi shay'in amara bihi mu jef ay déclaration jël ay matuwaay jël ay taxawaay looloo tax xutba bi am njariñ lu ma tax xutba bi am njariñ waaw def def ci thème d'actualité yi xew ci jamono ya ya nga xam ne yu bees la mu war caa wax mu wax ca la ca lislaam wax nee na nun lañ daan def ba marwaan feeñ amirul madina nekk gouverneur ca madina mu nga mu ne bi mu ñëw ci jullukaay ba fekk fa min barba ñu samp ko fa isa marwan yuridu an yartaqiya qabla an yusalliya marwan bëgg a yéeg pour xutba ba la ñoo julli marwan daal di yéeg bëgg a xutba dóor a julli nee na ñu téye mbub ma mu ne ñu téye mbub ma fartafaa fa xataba qabla salaa mu xutba avant muy julli Abu Saïd ne ko xayartum wallahi waaw soppi ngeen changé ngeen giñ naa ci yàlla changé ngeen fa qaala marwan ne koy aba said qad zahaba ma taalam waaw li nga xamoon li nga xamoon dem na mu ne ko ma alamu wallahi xayrun mimma la alam li ma xam moo gën li ma xamut lii nga def nii xawma ko li ma xam mooy la yonent ba daan def te mooy julli ba noppi door a xutba waaye xutba door a julli moom ci jumaa laa ko xam waaye xawma ko ci iid boroom xam-xam yi noonu lañu daan def buñ nekkee ci mbooloo mi gis fa lu xamut ñu wax ci lañ cee xam lii la ko wax fa xaala marwaan ne ko inna annaasa lam yakunu yajlisuuna lana baada salaa fa jaaltuwaa xabla salaam mu ne ko nit ñi ñooy def bu ñu sëlmalee rek ñu jël seeni basan ñibbi ma bëgg ñu xaar julli gi ma xutba ab door julli loolu la ko wax muttafaqun alayhi mu nga jële ci Abdullah ibnu Saa'ib mu ne fekk naa yonent ba alayhi salaatu wa salaam julli fa lamma qada salaa qaala inna naxtubu fa man ahabba an yajlisa lil xutba fa la yajlis wa man ahabba an yazhaba fa la yazhab yonent bi alayhi salaatu salaam daa julli iid ba noppi ne dañoo bëgg a xutba ku ci xutba bi yitteel toogal déglu ko kum yitteelul yewe nañ la <laughs> sallallahu alayhi wa sallam kum yitteelul yewe nañ la mu ngoog loolu li muy tekk mooy xutba bi sunna la déglu gi sunna la mu ne inna naxtubu ñun dañuy xutba ku bëgg toog déglu toogal déglu ku bëgg a dem yewe nañ la mën ngaa dem ci sa yeneen yitte loolu li muy tekki mooy kon xutba bi eh, dafay am eh, solo ñu toog déglu wala ku bëggut déglu nga dem nga eh, loolu daal am na solo lool mbokk yi ci bunt bi ci suñ bindu tey nekkoon ñaar fukki bind ak juróom benn ci riyaadu saalihiin jëm ci waajal julli geek korite geek yu ni demee yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi ak si nañu fa war a yëkkate jotaay bi ci kanam tuuti ñu weylaat kook li nga xam ne moo ci tege yàlla yàlla nangul leen nangul nu aar leen te aar nu yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga naan daloon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu